dafa mel ni am na masala nag bu ma tuddoon bi may kii na dinañ ci ñëwaat dafa mel ni dafa mel ni gis naa ne ñëwuñ ci mooy waa joo xam ne dafa julli ba pare ñu joxe exemple mu julli timis ba pare fàttaleku ne mais man tàkkusaan julliwuma ko ana naka lay def loolu dama ko junjoon ne woon dinañ ci ñëw mais après dafa mel ni ñëwuñu ci ñëwuñu ci yoon di gàttuma ko seetluwuma ko kon mooy exemple bu mel noonu nit koo xamante ne nii dafa julli tàkkusaan ba pare ba toog di def ay azkar walla sax mu jóg dem doxe ay soxlaam nekk ci ay xaritam di waxtaan wala moo xam nekk fi mu man di nekk mais mu fàttale ko ne mais man tisbaar julliwu ma ko woon ndax day julli tisbaar loolu moom farata mu julli ko fal yusalliha mata zakaraha léegi laaj bi kay mooy est-ce que day reprendraat day julli tisbaar ba pare reprendraat tàkkusaan bi ngir sàmmonteeg ni ñu war a agencer agencement julli yi mooy toppalante ko tisbaar tàkkusaan timis gee fajar loolu mooy laaj bi loolu par exemple imam Malik rahmatullah alayhi moom pour moom ku loolu dal da ngay julliwaat mooy non seulement da ngay fay comme tisbaar bi ñu joxe moom nga fàtte julli nga tàkkusaan ba pare da ngay julli tisbaar danga koy fay ba pare daal di reprendre sa tàkkusaan nga ndax lan ngir sàmmonteeg taftale gi ñu ko war a taftale waaye incha allah li gën a dëgër lool mooy lool mën naa nekk ku mu neex nga def ko te lool la imaam Malik moom noonu la ko gisee ndax lan dafa sàmmonteeg li nga xam ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy fay julleem mi juutalu leen même bu dee mën nañ ne foofu bokkuñ ndax kaay bokkuñ bee mooy fàttewul alors kii dafa fàtte bu julli ba pare mais moom dafa mettre ci kanam li nga xam ne moom la jox priorité mooy ne tartib bi muy dafa war a toftale comme ni mu demee noonu tàkkusaan du jiitu tim du ja du jiitu tisbaar boo jullee tàkkusaan ba pare fàtte la ku ne dangaa julli da fàttewoo ku ne ku ne julliwoo woon timis yow da ngay julliwaat da ngay julli tisbaar après nga julli tàkkusaan waaye amaane beneen bi moo gën a dëgër beneen wax bi ne kooku moom day fay kese ndax fal yu yusalliha mata zakaraha képp koo xam ne mooy xadis bi gis bi passé yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne dafa jul dafa man nasiya salaatan aw naama anha koo xam ne dafa jul dafa fàtte denn julli wala mu nelaw ba julli boobu weesu mu mu jóg dem yoonam di dox ay soxlaam fàttaliku ne julliwu ko woon moom na ko julli ba jamono jamu ko fàttale ko amul ñu nag jamono ji dañuy tere ko ci julli comme waxtu yi ñuy tere ko ci julli déedéet yooyu mooy naafi naafilaa tax ñuy wax nga après tàkkusaan dañuy tere ko naafila loolu naafila la boo fàttaliku woon ne julli woon fajar ak wala farata bu man di doon da nga koy julli même ci waxtu woowu voilà fal yusalliha na ko julli mata zakaraha fu fu mu ko fàttale ko kon loolu mooy li gën a dëgër amaana insha allah mais nag ku def lële ixtiyaatan ngir tamit euh, sàmmonteeg wuute bi te tamit mooy lum lay wàññi te boo ko defee mooy ñépp dina daa ñépp dinañ d'accord ne yow di nga def baax na alors que bu dee maam Malik daan la dangaa ko war a reprendre euh, loolu tamit mooy kii da mooy dal ki nga xam ne dafa ñëw ba kàbbaar ci julli gi comme timis fàttaliku na julliwul woon tàkkusaan voilà c'est tu moom dugg na ci julli bi fasu na mooy commencé na dugg na ci ndax mooy julli li koy kii mooy allahu akbar ci biir mu fàttaliku kooku manu la ne bu des bu nee euh, comme dane allahu akbar laata muy tari mu fàttalikoo mu ne léegi naa ko soppali sama timis bi def ko tàkkusaan mooy timis bi yàqu na tàkkusaan bi yàqu na mooy ne julli boobu noonu mu nekk noonu allahu akbar laata muy tari mu fàttale ku ne mais man julli moon tàkkusaan kon def naa ko tàkkusaan non non julli boobu baaxul du baax pour timis du baax pour tàkkusaan ndax mënoo jël yéene farata noonu rek daal di koy basculer ci beneen farata moom day yàqu moom léegi nag moom ni muy def day continuer julli timis bi bu paree soit ci waxu imaam Malik mu reprendre at julli tàkkusaan après reprendre wala boo ci waxu comme ñu mel ni Shafi'i yi ra imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ne loolu yëpp jaru ko ne julli timisam bu paree julli tàkkusaanam mu jeex ndax tartib bi laysa bi waajib huwa mustahab kon loolu noonu bon laa seetlu woon ne euh, daal du wuñ ko woon tudd